baabu amri saa'imi bi hifzi lisaanihi wa jawaarihihi anil muxaalafaati wal mushaatamati wal mushaatamati wa nahwihaa kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahi alhamdu wal minna te jeexaloon chapitre 222 doon wax baabu fadli ta'jiilil fitri wa maa yuftiru alayhi wa maa yaquluhu ba'da iftaarihi xadis bi mu jowoon gis mu doon xadis 1239 mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuftiru qabla an yusalliya alaa rutabaat walillahil hamdu wal minna tey ñu war jël chapitre bu bees comme niñ ko waxe woon muy chapitre deux cent vingt-trois mu ne baabu buntu amri saimi digal gi ñuy digal aji koor gi aji woor gi ko woorkat bi bi hifzi lisaanihi muy wattu làmmiñam bi préserver li nga xam ne mooy sa de des yi nga xam ne yu bon yi jóge ci làmmiñ ci wax jëw ak yu mel noonee wa jawaarihi waaye it digal gu ñu ko digal mu daal di wattu ay cëram cër bu nekk la ko yàllay tere mu bañ koo def waaw kon wa jawaarihi anil muxaalafaat wattu ay cëram ci lépp loo xam ne day wuteeg li yàlla tere day wuteeg li yàlla digle bu yàlla ne sa bët bii wa qul lil mu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim yow yonent bi alayhi salaatu waxal way ngëm yàlla yu góor yi ñuy sàdd seenu gis mu wattu li nga xamante ne mooy bëtam baru ne ah waay waaw comme gaa yu ñàkk bopp yi ci ñenn góor ñi te sàggan naan kon lu tax yàlla bind xale yu jigéen yi <laughs> waaw taaral leen nii def accès suñuy bët bi ak gi ci ñoom ah loolu daal pour ñu xool bi du def loolu dina wattu ay bëtam ci li nga xam ne di wuuteeg li yàlla digle mooy li xef googee ne ko bu saddal sa bët du def nag eh, irsaal bëtam rek di xool tey caaxaan waaye naka noonu tànkam du dox ci loo xam ne borom bi daa xaraamal bu fa dem waaw wa kun uxayya dabital xawaasi waaw nekkal sama mbokk mbokk sama la acheikhu ahmadul xadim doon wax radiyallahu anhu dabital xawaasi waaw deel takk waaw nekk koo xamante nit da ngay sa yépp sens waaw waaw ba lépp lu yàllay tere lu tukkee ci ñoom waaw kay kon wa jawaarihi anil muxaalafaati day wattu ay cëram ci di wuteeg li yàlla di wuteeg borom bi wal musaatama waaye di ŋàññante <laughs> waaw aka yow yow gi ba léegi àgg naa sa kaw nga naan ma lan waa <laughs> yaw yow santal yàlla ron naa la fi fët fët yu métti waaye nga ne lan waaye nag mooy yow yu mel noonu <laughs> nekk Moussa Tama di ŋàññante ay toppal na de yow xam nga ne doo dara xam nga ne doo nitu dara yow xam nga ne moos yow bu dul woon mbooloo mi ba léegi nangam beet loolu mu wuute <laughs> waaw waaw <laughs> waaw déedéet wa nahwiha ak yu mel noonu waaw buntu bii da teg ngir wan la ne koor nag ci gàttal yemul ci bañ a lekk ak naan waaw du man daal lekkuma naanuma bon c'est bon après bon euh, le reste c'est pas grave non <laughs> te waxoon nañ la bi ñuy gis xadiis li nga xam ne moom lay njëkkandi fii parce que romboon na waxoon nañ la la nga xam ne euh, ñenn ñi ci borom xam-xam yi jàpp nañ si jëw day am conséquence kay non day am conséquence ci koor gi te loolu bu ñu la waxee day am conséquence ci koor gi mooy euh, kooru nit ki manula mat bu dee ne yooyu làmboowul ak li nga xam ne moom la waroon a làmbool waaw bu dee bu ngi jëw di di di di di def ay bakkaar waaw kon loolu lu jara bàyyi xel la imaam dafa teg bunt bi ngir uniquement leeral ñu ko nañu euh, li nga xamante ne nii nag mooy Euh, woor koor yamul ci euh, euh, bañ a lekk ak bañ a naan waaw waaw <laughs> waaye mooy fokk yi nga xamante ni mooy cër yi bu ci nekk rek danga koy da koy tënk ci li nga xamante ne nii moom la borom bi bëgg tënk ko léegi al imaam fii indiwu fi nag li nga xam ne mooy ay xadi ay ab aaya ci kanam indiwul ay aaya li mu indi après mooy li nga xamante ne dafa ñëw dugg ci li nga xam ne mooy ah, xadiis yi ñaari xadiis la fi indi xadiis bu njëkk bi ñun euh, nekkoon na loo xam ne ñun jiitu woon na ñu daal di woon koy gis woon na ñu koy gis te moom lay tàmbalee muy xadiis mille deux cent quarante mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa kaana yawmu sawmi ahadikum falaa yarfus walaa yasxab fa in saabbahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni saa'im muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafiz an-nawawiyu rahimahu llahu ta'aala di wax mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi hmm? radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw lan la wax ida kaana bu nekkee yawmu bésub sawmi kooru ahadikum kenn ci yéen yéen jullit ñi falaa yarfus bu mu wax waxu kàccoorte wax woo xam ne day yëngal lu jëm ci wàllu sëy ak lu jëm ci wàllu góor ak jigéen lay tax ku nekk yaramam daal di yëngu ca jëm ca moroomam bu mu ko def de wala yasxab waaye bu mu nekk di di di di di wax ay muu yoo xam ne yu grossier lu quoi di yuuxu fii di di di di di di di xuloo voilà waaw di xuloo fu ko bu yuuxu waa yow di xuloo wëkk nangam waaw di jokkar bi waate mu ne déedéet bu mu def lool fa in saabahu bu ñëwee sax ba daal di koy ŋàññ waaw daal di koy ŋàññ ahadun kenn ci nit ñi daal di koy ŋàññ waaw ndax ñàkk xamam waaye tamit ngir mer wala am lu lu dox seen diggante aw qaatalahu mu pare ngir xarek moom waaw di ko provoquer fal na wax inni man de sa'imun damaa woor mu ne loolu muttafaqun alayhi la xadiis la boo xamante ne nii hmm? euh, mooy al imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo alhamdulillah xadiis bii dañ naan la romboon na xadiis mil deux cent quinze ci ne mu gën guddee te xadiis bu njëkk bu imaam indi woon ci chapitre 217 baabu wujubi sawmi ramadan wa bayaani fadli siyam wa ma yataallaqu be voilà foofu la ko andi woon ci nim gën a gudde bi mu naan wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahu azza wa jalla kullu amali ibni aadama lahu illa as-siyam fa innahu lii wa ana ajzi bihi was-siyaamu junna fa idhaa kaana mu ngi noon yawmu sawmi ahadikum falaa yarfuth wala yasxab fa in saabahu ahadun aw qaatala falyaqul inni saa'im walladii nafsu muhammadin biyadihi sallallahu alayhi wa sallam la xuluufu fami saa'imi atyabu inda allahi min riihil misk lissaa'imi farxataani yafraxuhumaa idaa aftara farix wa idaa laqiya rabbahu farixa bisawmihi bisawmihi muttafaqun alayhi hadiis boobu moo nekk nii kon mooy lépp luñ ko te taxawoon nañ ci ci gaatal taxawoon nañ ci foofu xanaa rek wax lëkkaaleem ak bunt bi mooy lëkkaaleem mooy bunt bii di wax ci digle gi ñu digal aji koor gi muy sàmm euh, làmmiñam voilà mu xam ne kon koor gi yemul rek ci bañ a lekk ak naan ak tamit ay jawaari xam sàmm làmmiñam ba moo tax yonent way saat saam ne ah, ida kaana yow yawmu sawmi ahadikum fala yarfus sàmm sa làmmiñ moo tax doo nekk sa soxna yeeg ñooñu moom ñoo tax ñuy wax bu dee nag yow moom li gën garaw mooy ñoo xam ne daganuñ la naan sa coro la <laughs> say gaayu lool walla yow nag ay jigéen ñoo xam ne wa yow jigéen yi góor ñoo xamante ne kenn daganawante ñu ngeen di wax di wax ju wax ci wàllu jëm ci sëy ba ñenn ñi seen manu yu di génn wala ñi ñuy yëpp loo xamante ne nii moo xam masiok yooyu yëpp dafa xaraam waaw loolu moom dafa xaraam moom <laughs> waaw rawatina boobu moo gën a tee ñàng waaw léegi bon léegi nag fii nag waxoon nañ la euh, taxawoon nañ foofu ci masalaam est-ce que ki nga xam ne mooy dafa euh, woor est-ce que mën na di fóon soxnaam loolu taxawoon nañ ci masala yooyu yaataloon nañ ko foofu jëluloon nañu ay ay ay jataay <laughs> jataay presque wala lu ko voilà loolu dañ fay dellu insha allahu taala ak wutee boroom xam-xam yi ci loolee waaye wala yasxab du nekk tamit di yuuxu lii di wax ay moo grossiers voilà waaw di wax wax joo xamante ne nii vraiment daa génn gaam quoi lool lépp du ko def kon loolu lépp mu dugg ci hifz lisaanihi waaw fa in saabahu ahadun aw qaatala falyaqul inni saa'im bu ko kenn daal di ŋaññee hmm, wala bëgg xarek moom waaw ndax man na nekk waa xam nga mu qaatala loolu waxoon nañ ko la qaatala day mel lu ñuy defante la mais waxu la lool waaw moo tax al imaam al Maaziri ne wala boog eh, eh, bu dee da juum ah non imaam eh, kii moo ko doon wax pas al Maaziri kan moo ko doon waxati du imaam al Maaziri waaw Abul Walid al Baaji <laughs> voilà Abul Walid saway al Baaji borom al Muntaqa waaw kay. <laughs> moom moo ko doon wax moom moo ko doon wax ne loolu bon man na tekki tamit bu dee waa ji daal ñëw bëgg xare yow waaw yow bul xare waaye mën na tekki ne waa ji juumoon na ba commencé di jàppante waaye xelam ñëw ci rek arrêté la waaw ndax loolu rufi'a an ummatil xata wa nisaan masuku alayhi ki nga xam yonent way saa sam ne yëkkati nañ wólu sama xeet li nga xam ne njuumte la ak lim fàtte ak loo xam ne dañ leen cee forcer mooy bu dee ne nit ki bon boo na respecté li mais nag moom waa ji euh, yaramama tàng quoi mu joteeg waa ji ba commencé kii rek xelam dem ci mu arrêté waaw kooku lim fàtte kenn du ko jàppe waaw bu dee kii woor lekk naan lañ naan ko yow jéggal nañ la continuer lan ngay waxati ku def loo xamante ne comme bii nga xam ne bële moom ñépp d'accord ne yow sa koor yàqu na tifaaqan moom waaw léegi nag bu dee nekk nag bi wax wala di jëw bi def yoo xamante ne moom dafa xaraam ci sa làmmiñ ak sa yi loolu waxoon nañ la ko mel daal imaam Ibn Hazm moom daa jàpp ni façon loolu moom da yàqu koor waaw waaw yooyu ta waxoon nañ la li ci al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi waxta al imaam al Haafiz Ibn Hajar ba mu ne wax imaam Ibn Hazm moom daa ëppal qad afrata Ibn Hazm bi ne yooyu woor ba pare def yu xaraam <laughs> loolu day am ci koor gi waaw ma ne la loolu niru nag waxu Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ak Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ñoom ñaar ñi nga xam ne dañoo jël ci ñoom ñu ne jëw day am conséquence ci li nga xam ne mooy koor <laughs> waaw imaam Nahal moom euh, waxul lu dul ñoom li ñu wax waaw amaan nag ñële jëw kese lañ leen tuddal waaye euh, ku ci dugal yeneen yi imaam Nahal dugal ci yeneen yi waa imaam Ibn Qayyim rahimahullah ne ma ne xam ngeen ne loolu moom da am conséquence waaw mooy parce que samra bi la samra bi la mooy meññeefu la tax ngay woor yow doo ci am dara parce yaa ko def yaa fi nekk di irsaal salaam nañu di boyal salaam nañu di wax loo xamante ne ni laysa bi jaadu wallahu taala alam kon aw qaatalahu qaatala xam nga loolu jëf la waaw xare mooy kon dat lëkkaale ma bunt bi daal di wattu sa cër yi ba yooyu doo ci dugg quoi waaw yooyu moom ay di xar fii di dóorante di di di merwoo voilà voilà yooyu dangay ngay téye sa cër yi ba yooyu doo ci dugg waaw waaw yooyu doo ci dugg léegi nag nga ne bon waaw bu dee waa ji moo ma tooñ ñu ne la mais bu dee moo la tooñ même bu dee moo la tooñ da nga war a maîtriser bopp loolu la loolu la la la di wax loolu la lay du la lay ci koor gi waaw loolu bu ko def. waaw léegi nga ne ma bon am naa tamit beneen laaja ah. bon kon léegi euh, sàbba boobu ahadun ak yooyu bu dee en dehors de corps nag ak wax joo xam ne wax ju du du noonu la ci làmmiñ comme jëw xasaate nàngam ak nàngam waa yooyu moom hein euh, nu mu faa demee waay ñu ne la non xam nga loolu noonu en dehors de corps sax dañ la koo tere ah surtout koor gi daa gën a nekk loo xam ne lu gën a téye feddale ko képp lay tekki waaw loolu rek mooy koor gi dafa hmm? eh, day day day day day day kii rek eh, dafa gën a feddale ko ndax nag koor daa gën a laaj eh, vigilance bu gën a bari temps dehors de corps waaw ndax mooy koor gi nga xam ne boroom bi tamit bul fàtt nee na sawmu lii koor man la ñeel wa ana ajzi bi tamaa koy fay waaye sinon ça ne veut pas dire que yow bon léegi nag euh, ah, <laughs> waaw loolu moom saay euh, koor gi naa respecté en dehors du koor ko respecté déedéet léegi am na lu lu ñu waxul woon ci côté bi boroom xam-xam yi liñ naan fal yaqul fa in sabaw aw ah-, ahadun aw qaatal fal yaqul inni saa'im looloo ci tegu na wax ne man damaa woor loolu ñenn ñi dañ ne am nañu naan boobu da euh, da koy wax ci kaw waaw bu dee ne wooru Ramadan la da koy wax ci kaw waaw bu ko defee amaana waa ji nga xam ne moom ne ah man de damaa woor sëñ bi man damaa woor wala ndaw si man de damaa woor soxna si man damaa woor quoi mu lay provoquer di la wax lu wax yu ñaaw di la kii bëgg daal nga nga nga joteeg moom waaw nga xarek moom wala nga nekk fi di xulóog moom ak nangam nit ñi di leen géewloo di leen géewal nga ne ko ah man de damaa woor waaw bu ko defee boo ko waxee lool amaana moom moomee bëggoon a euh, doon la provoquer dina arrêté waaw waaw mën na arrêté am ñoo xam ne dañ ne bu dee koor gi na ko wax ci kaw bu dee nag euh, jamonoy koor la mooy ramadan bu dee en dehors de ramadan daa fekk daa woor wooru ko euh, naafi la na ko wax ci suuf ndax loolu mooy gën a Euh, nekk loo xam ne day nëbbu ay jëfam yu nga xam ne soxlawul di ko feeñal waaye loolu de toute façon en tout la wax am na nag ñu ne xadiitu nafs la mooy bakkanam lay waxal loolu boro danay wax ne la mooy wax la ak sa bakkan parce que bakkan quand yu mel noonu du bàyyi du laisser aller quoi dara la fayul <laughs> way en plus ci mbooloo mi kii boo ko mayee dalay yàpp nit ñi jàpp ne da nga koo ragal nangam ak nangam oh, non loolu bu ko nangul day ah, am ñu ne kon nag loolu moo tax kon loolu fal yàqul foofu mooy ci nafsam ci boppam lay waxal mooy mu wax ak boppam waaw wax ak nafsam bi nga xamante ne revancharde la waaw sa nafsu revancharde la bëgg fayu eh, voilà dañ ma ko kii tay ma kii loolu nga wax ak moom ngir mu arrêté voilà ngir mu jaaju pay boppam bañ eh, topp waa voilà te loolu mooy muñ waaw du day niroog la yonent bi saa saa waxoon ndaw sa rek lim naan ko yaa amatallah isbiri ba mu ko fekkee ci bàmmeel ba muy jooy doomam bi génn àddina mu naan ko ah yaa amatallah yow jaanu yàlla bu jigéen bi isbiri muñal waaw wax tasi bii te sàkku sa muñee ci yàlla mu ne ko waayaw ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati waaw mu ne ko waayaw sori ma way xamuloon nag yonent bi saa saa la waaw mu ngi ànd ak mbooloo saxaaba yi radiyallahu mu wax lool ndaw si ndaw si bon njàqare bi ko jàpp rek ak doomam bi mu génn bi mu ñàkk ba toog nii ci bàmmeel bi di ko jooy yeneen saa sa wax ko loolu mu jànni ko waaye yow sori ma way li ma dal dalaa dalul kese sama musiba bi la dal dalaa dalul waaw c'est très simple nag naan wax nit ñi taxaw naan nit ñi muñ leen muñal daa gën simple waaw muy biñ demee al-Fadl ibn Abbas radiyallahu na riwaay yu ne yow xam nga ki nga doon waxal fekk daa dafa wax mu tontu ko lool yenn saa sam avancé ak ñim ànd lool léegi Seydina Fadl daal di xawa a <laughs> xaar ci ginnaaw quoi ñëw ne ndaw si yow yow yow xam nga ki nga doon waxal ndaw si na xaw ma kan mu ne ko yeneen saa salaam ngay jànnee loolu mu ne subhaanallah man la ma ci xamoon <laughs> rek daal di daw fiddi kay koo da dabi ko <laughs> fekk na saa salaam dugg na këram ndaw si ne wallahi gisoon nañ xadiis bi fii. fekkuma fa koo xam ne ku koy garder laa comme moom <laughs> jàppoon na ne ah yeneen saa saa da xam naa accès ci moom warula yomb quoi ab bëkk néeg boo xam ne mooy taxaw kenn du jege bala ngaa jege ñu filtrer les entrées et les sorties yooyu yëpp amul waaw. Eh, mu ngi ma wax ko mu ne ma ah innama sabru de inda sadmatil ula dëgg dëgg mun mooy fa rës gu njëkk ba muy njëkka dal tës nga xam ne foofu loolu nga muñ wan na wan na loolu mooy muñ dëgg-dëgg waaye boo jekkee wax lu la neex waaw kaas xunnu protester kajj fii tulli fii défulé kuy ba xam ne après manoo ci dara nga mujj naan maa ngi muñ ah loolu nag du muñ waaw lii nii tamit loolu lay niru waaw mooy ne nit ki eh, eh, eh, bu ko defee ñenn ñi ne kon mooy day wax ak boppam day wax ak boppam rek ngir boppam am nafsu boobu nga xam ne revanche revanchard la mu arrêté quoi bañ a topp waa ji Euh, ci loolu quoi mooy foofu la kon loolu euh, euh, mu ngi noonu quoi waaw waaw képp ku bëgg di xare ak yow di wax ak yow wax ju ñaaw di la provoquer naan tàppet yi ngeen doon ma eh, ne mu eh, ne bi yow koy wax mu ne la mooy <laughs> waaye yow saay maa ne da yow yéen ay lâche ngeen te lâche ñépp di dégg nit di dégg yi fumiste yi ci wet yi moom nga xam ne combat de coq lañu soxla <laughs> mooy ganaar yooy gars yi di boole ñuy xeex gars yi géewul leen nga dégg nii kii de tey mu <laughs> nga dégg yooyu yépp nga arrêté quoi nga ne inni sa'im man damaa woor quoi <laughs> nga ne ko damaa woor léegi nag gars yi après ñu ne saay daa ragal ñenn fumiste yi ak ñenn nga xamuñ tous naan daa ragal foogu moom ne sa waay ñii la ragale xoolal li ko waa ji wax ñu biir ñëpp sa way ah nañ ne saa in quoi parce que xam ngeen dara boobaa nga xamal leen rek ne sëñ bi yéen <laughs> mbir mi euh, jàmbaar nekkul comme yeneen saa saa waxoon rek le terrassement <laughs> waaw euh, kii jàmbaar nekkul ki nga xam ne mooy de terrassement ku yëngu mu terrasse la waaw déedéet waaw waaye kiy jàmbaar dëgg mooy ki nga xam ne mooy ki mën a maîtriser boppam jamono ji mere waaw tay loolu da lañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax kooku mooy ah ah, ah li terra lu kookoy li nga xam ne ak meram waaw tay nga xamal leen quoi ñoom ñi nga xam ne xamuñu tous jàpp na affaire ay combat de lañ waaw léegi nga wax ak sa bakkan daal di koy téye maîtriser ko voilà mu ngi noonu <laughs> noonu ngay def waaw waaw waa ji déet loolu lañ tere yi <laughs> mooy euh, même bu dee shatama la wax waaye loolu liñ ci yulu mooy shatamahu voilà moo tax ñëw na ci yenn riwaay te waxoon nañ la ko foofee ci biñ ko doon jëkk gis kon comme liñ naan alaja tabib comme li al imam al euh, baaji wax comme mu ngi mel ne buñ nee alaja tabibul marid am euh, nga faala mooy lu ñuy defante waaye mooy euh, médecin bi daal di nay consulter daal di traiter ki nga xamante ne mooy aji feebar bi aji aji feebar ji tekkiwul ne ñoom ñaar ñooy traité wante déedéet <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonee quoi waaw tamit loo xam ne nit ki non seulement du moom waaye def na loo xam ne yow waroon naa jur ci yow li nga xam ne mooy ak ŋàññante ak li nga xamante mooy mooy mooy mooy ak xare nga maîtriser sa bopp quoi voilà sa bakkan ko euh, man dama nekk koo xam ne ku woor la bu ko defee fa yan zajar mu daal di jàjju daal di téye boppam insha allahu taala kon hadis bi dafa am solo lool nit ñi dañoo war a xam ne kon koor gi tënkuwul ci yooyu quoi waaw waxoon nañ la li nga xam ne moom la cheikhu ahmadul xadim doon wax ah radiyallahu anhu ci euh, masalikul jinaan ci wàllu woowee kene mbir mi thumma siyaamu fantabih lam yanxasir fi adami la akli faqat la taghtarir farubba saa'imin ma'al jamaa'a laysa lahu fiihi siwal majaa'a fasawmu an yasuuma kullu 'udwin 'an kulli maa yufdii fatan lisahwi amsik an an-nazari lil harami wal mashi was-sam'i ma'al kalami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima voilà waaw waaw summa ginnaaw gi as-siyaamu koor fantabi yeewul mbokk sama lam yanhasir tënkuwul de fi ak akli ci ñàkk a lekk faqat dëgg-dëgg laa tatarir kon nag bul wor sa bopp dafa am la la ñoom tey borom xam-xam yëpp dëkkoon nañ ci ah sauf que ñee dañ na la day am conséquence boo fi defee lu wuuteek yi nga muxaalafaat yi loolu day am conséquence ci sa koor gi waaw daanaka yaa imaam Ibn xam moom yow bu dee da koo fàttale ko en plus waaw loolu la doon wax nga fàttale ko ne da ngaa ba pare continuer ci yooyu yow de toute façon loolu moom yow su koor gi da yàqu voilà <laughs> waa jumhuur ne bon euh, ne day yàqu day xaw a kii quoi parce que loolu kooru ñi nga xam ne ñoo àgg foofu loolu nag dañ ko war a parfaire parce que loolu waru koor dëgg dëgg du du lekk la naan ak euh, euh, lekk naan ak say kese non non voilà kon nag farubba sa'imin ndax bariwaana kon nag fi adamil akli faqat yemul ci ñàkk a lekk dara la tatari bul worma farubba sa'imin bariwaana aji worma al jamaa ànd ak mbooloo mi laysa lahu fiihi amul ca kooram ga siwal majaalu dul xiif waaw moom grève de la faim yi sax ko tane <laughs> ah eh, eh, yow waxoon nañ la waxoon nañ nit yawmal qiyaam fekk indi na woor indi na julli indi na euh, waaye nag sauf que waa ji daal di xad euh, euh, sabahada moom ŋàññul na kii ca àddina waaw daal di joye dal kii tuur wasafaka damam hada daal di tuur deretu kii bu ko defee léegi nu ñuy def borom bi di jël ci yiwam yooyu mu defoon di ko jox waa ji di di fay fee créance yi ñu mu yoreel waaw koor tiyaabaay koor yaag abdullah julli yaag saraxe yaag dox mbokk yaag yëpp boroom bi jël ko jox gaay bu dee nag moom amatul lu mu faye alhamdulilah ci ndax lu baax la ñuy faye alal ak doom moom du jariñ yow ma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ata allah bi qalbin salim bis la boo xam ne ay ay ay ay ay alal ak yooyu du jariñaa ak ay doom lu dul ku dikkal yàlla ak xol boo xam ne bu sell lay doon bu mucc lépp boo xam ne day sell mucc lépp lu yàlla mooy della kese moo ciy ne moom kese lay yaakaar moom kese lay sukkandikoo voilà bakkaaru li nga xam ne mooy ay shirkat yooyu daal di koy sori waaw léegi kooku kon mooy kooram nga lu ko mujj jari léegi nag saa saa ne bu dee nag jeexal na alors que créance yi ñi mu yoreel des na ñu jël ñoom seen yu ñaaw di ko sotti kooku kon koor nga jariñ na ko dara voilà kon nag laa tax tarir quoi bul bul wor woor ba pare. wàññiwu la dara yow koor geeg ñàkk woor daanaka ma nga ñàkkee woor te yooyu dañ koo xaraamal en dehors du koor ah. di ŋàññi nit ñi di jëw nit ñi di saaga nit ñi di nangam dañ koo xaraamal ci bépp weer laa wax ak bépp bés koor gi nag daa ginekee feddale ko kese yow imagine waaw yow loolu koor gi ñëw wàññiwu la dara ci yooyu waaw marché bi ñépp la xam sa ñaaw làmmeñ <laughs> te mu ñëwee buy jege sa gaay ah moytu de mu ngay dikk de waaw waaw loolu ñaaw na walla iyaadu billah fa sawmu kon nag dëgg dégg koor an yasuma mooy mu woor kullu udwi waaw cir bu nekk an kulli ci wëllif lépp loo xam ne maa la nga xam ne yufdi yi day bëbb fatan cam si góor ak jigéen a fiyam nag li sax wi ci loo xam ne da koy indil jamut mooy loo xam ne da koy yóbbu ci di def loo xam ne boroom bi daf koo xaraamaloon waaw mooy xifz Ah, baabu amri saa'imi bi hifdi lisaanihi waaw loolu la wa jawaarihi ngi noonu am si kon nag téel wëllif ani nazari ci di xool lil xaraam yi ci lu xaraam moo xam nag ci film yeeg ci télé yeeg ak ah jëxërakat benn la waaw doo ko xool nii mais fuñ la fekk yaa ngi seetaat journal yoo xamante ne ni ndaw sa moom greffage ba liis na dënn baam ci bitig nangam nangam nga toog naan journal ngay seetaat waxi caaxaan la quoi voilà yooyu yëpp ay yëfi caaxaan la waaw te yow bu dee sax ci mbedd mi nga gis ku mel noonu ngay ngay ngay gisa sax gisal léegi nga nii ci télé bi tiim ko yow da feebar wala lu la dal <laughs> voilà <laughs> an info laay jël yow yow kay jëloo info kese doo bàyyi wax lu amul waaye yow <laughs> xanaa yeneen info yu wuute xabaar yi xew ci mbedd mi kese xabaar yi faam bi kay ak ni ko yàlla bindi kay nga nekk di di di di di contempler wal iyaazu billah ay caaxaan nga naan lan am si kontéel anil nadari wëlif di xool lil xaraami loo xam ne loo xaraam la wal mashi hmm, ak luñ la xool loowul waaw ñëw kër jàmbur jël sa bët yi fu nekk nga daaj ko fa ngir boo demee nettali wala xamal ko dara loolu dafa xaram waaw waaw waxoon nañ la la Seydina Xudayfa waxoon te suuratul nuur ba te waxoon nañ ko fii sax bi ñuy gis ci jëm ci wàllu yëglu yooyu waa ji ñëw xool ba doyal naan assalaamu alaykum mën naa dugg waay waay waay yow yow yow yow ba du ngay jëg dara <laughs> waaw radiyallahu waaw waaye di ko dox waaw di dox lu xaram di dox di jëwi dox di yàq diggante dox di dem ay dangi nag yoo xamante ni ay caaxaan la yooyu yëpp nga bàyyi ko dañ ciy sa bopp loolu ci koor ak mag ñàkk koor dañ dañ koo xaraamal rawatina ci koor gi wasami waaye di déglu jëw di déglu yu xaraam yoo xamante ne borom bi daf koo xaraamal ma al kalaami ak yow di ko di tukkee nag ci sa làmmiñ bi loolu tamit nañ ci téye sa bopp lii mooy koor waaye <laughs> fexe sa xool sa xel bi loolu moo gën a kee kaw yi waxoon nañ lay étape loo kullu fikratin ak bépp boo xam ne ab xalaat radiyatin bu baas waaw bépp xalaat boo xam ne bu wàcc la bu suufe la bu tekkiwut dara la boo xam ne bu bon la kamaa keem li nga xamante ne am sakk nga téye woon yii yëpp dañ ciy téye sa bopp kamaa keem li nga xam ne am sakk nga téye euh, wulli fan ak liñ ci lekk wa shurbin ak naan ulima bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne koor moom loolu lañ ci gin a xam waaw te ñu ëpp loolu lañ foog ne mooy koor ñoom daal bu dee lekk ñu naanuñu pour ñoom daal mbir mi mu ngi noonu ñu ngi def li leen yàlla digal waaye nag mbir mi gën naa pousser loolu yemul foofu kese wallahu alam kon hadith bi bon waxaat nañ ci sax lu bari daanaka dooruñ ko woon faral di def de waaw mooy hadith la buñ jotoon na gis waaye bon xaw nañ ci taxaw tuuti waaye wallahu taala alam kon xam naa dañaa yem nii insha allah léegi bii di ñëw hadith bi mu ci teg mooy hadithu Abu Hurayra ba léegi hmm? boobu tamit muy xadis boo xam ne bu ama am euh, solo boo xamante ne nii euh, bu masha allah euh, te ñoom la tegale mooy sauf que imam al kii yi par exemple moom xam nga xadis bi ñu jóge muttafaqun muttafaqun alayhi bi ñu ñëw imam Bukhari moo ci wéete imam Muslim solo woo imamul Bukhari bi ñu war a gis bii di ñëw moom la njëkk di daal di ci teg bii ñu génn ci kitaabu mi baabu man lam yada qawla zuuri wal amala bihi fa sawm noonu la tuddee mbir mi foofee indi ci xadis bi ñu war a gis bii di ñëw doorti woon di teg nag beneen beneen buntu la tegoon hal yaqulu inni sa'imun ila shutim après ci leen di woon xadis bi nga xam ne moom lañ gis léegi nii wallahu taala aalam waaye indi woon na ko tamit ci yeneen i bërëb kon bii di ñëw insha allah ñu gis dernier xadis foogoon naa ne ñaari xadis yi nañ leen mën a def parce que lii dañ koy rappelé kese mais nañu far irsaal sax ñu ngi ci mbir mi ñu wax ba ba waxtu wa une demi kon nag insha allahu taala kon ñoom ñoom bii di ñëw ñu daal di gis dernier hadith bi ci buntu bi wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina